moo doon Shurahbiil la tuddoon ibn Hasana doomi Hasana Hasana nag ah am na ñu ne moom mooy yaayam am na ci boroom xam-xam yi ñu ne Shurahbiil bii Seydina Shurahbiil mooy noonu la tuddoon Shurahbiil ibn Hasana Hasana moo doon yaayam ah waaye ku mel ni az-Zubayr ibn Bakkar dane ah non xasana bii juru ko mooy mère moom mère mère mooy daa adopté woon Surahbil biir doomu adoptif am la woon looloo tax comme que da ko adopté woon ñu ko ñu ñëw ba naan ko Surahbil doomu ndaw soosu di xasana mais xasana da ko adopté woon loolu mooy am na ñu ne mooy yaay ji ko jur déedéet moom du mooy mère naturelle am non du mère kii ah du mère adoptif ak ah, kii du fils adoptif am ah waaye yàllaa xam lan moo ci gën a nekk baayam nag moom Shurahbil mu ngi tuddoon Abdullah ibn Muta ibn Abdillah ibn Ghatrif ibn Abdul Uzza ibn Juthama ibn Malik al-Kindiyu am nañu ne alkindi yu am ci waa kinda la bokkoon paa kan paa kanadi yu de <laughs> dén naa al cheikh al éthiopie euh, hafidahullah mu <laughs> mu ne dafa dégg benn waay xaw ma dafa dégg benn ndongo di liir xam nga kii duñ commence euh, mais mu ñëw ne alkindi xam nga alkindi kii la alif lam kaaf après nuun bi daal bi ak yaa bi après ci yaa bi léeg-léeg ñu def ci shadda léeg-léeg duñ ko ci def léegi nag kooku ndongoli di liir ne alkanadi kanadi kanadi kanadi mooy ma mooy kane affaire bi da ko jaaxal quoi da ko jële kaw moom nag dafa jàmbaar la lool ci wàllu ilmul xadiis ak di toppatoo yooyu def na ay chara yoo xam ne daanaka fu mu jaar moom ab téereem da ciy doy ndax day dajale li ñi ko jiitu woon yépp moo tax mu doon wax dégg naa ko mu ne lawla lawla fatxul baari thumma fatxul baari maa qadaytu awtaari budul woon fatxul baar yi muy ubbiteeg al baar yi ki nga xam ne mooy sàkk mbindeef yi mi amal mbindeef yi di suñu borom budul woon ubbee gum ma ubbee summa ginnaaw gi fatxul baar yi téere imaam alxaafiz ibn xajar bi tudd fatxul baar yi ci sharxu saxiixu imaamul buxaari mu ne budul woon ñaar yooyu maa qadaytu awtaar li ma bëggoon duma ko mooy li ma nasoon bëggoon ko mu nekk sama objectif duma ko mën a def muy chara saxiixu muslim bi bi mu ko jeexalee muy chara bu bu jéggi dayoo jéggi dayoo <laughs> alkanadi ba nee na nag bi mu déggee kaw ni alkanadi mu alkanadi mooy loolu alka kana ndax kanadi kanadi mooy Canada ku dëkk Canada <laughs> alors que kii alkindi xabila bu rëy boobu kinda bu bu siiw boobu <laughs> tribu bu rëy boobu ci arab yi kinda ba muy exister Canada dañoo xamoon sax. Christophe Colomb boo xam kinda kinda avant tribu bu yàgg la léegi bii Shurahbil na Hasan bii nag am nañu ne euh, al di voilà xam nga dégg tubaab yi xam nañ ko al-Kindi ñoom philosophe boobu lañ kii boobu lañ xam moom la ñuy kii al-Kindi mais boroom xam-xam xadiis yi dafa am ñoo xam ne tamit lool la ak saxaaba yi comme kii Shurahbil ibn xasana moom al-Kindi am na nag ñu ne noo du al-Kindi mais at-Tamimi la min Bani Tamim ci beneen tribu bi dañuy Tamim loolu wuute la voilà ah moo tax ñooñu dañu ne moom doomu Aws ibn Mur mar Murra axi axi Tamim la al-Ghaws ibn Mur di mbokk Tamim ibn Mur kon at-Tamimi looloo tax ñu naan ko at-Tamimi mais daal buur yàlla ba léegi moo da gis ne kon moom ay miiram ñi wute yi bari na ci voilà ah moom nag li bii Shurahbil ibn Hasana moom bokk na ci ñu njëkk moom Surahbil ak ay dafa am tamit ay am na ay frères yu mu amoon comme ku koy euh, ñoom Jaabir ak Junaada ñoom ñépp gàddaayoon nañ daal di dem Éthiopie bañ demee gàddaay Éthiopie nag après nag Éthiopie lañ jóge daal di ñëw mun a Munawwara jógewaat foofu xam nga am na ñu defoon noonu ñoo xam ne Éthiopie lañ jóge daal di ñëw direct comme ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu bi ñu ñëwee nag ci Medina ñu ngi daloon ci waa Banu Zurayq waa kër Banu Zurayq foofu la daloon mook ay mbokkam ah, moom Seydina Shurahbil kon imaam al-Bayhaqi de ci riwaayam bii nee moom la yonent bi alayhi salaatu wa yebaloon ngir mu doxal ko li nga xam ne mooy bi muy bëggee denc sayyidatu ummu habiba ramla bint abi sufyan même bu dee ne imaam alxaafiz ibn kasiir moom nee na moom gi loolu moom nag seydina shurahbil ibn hasana ginnaaw xilaafa seydina ginnaaw génnu àddina yonent bi aleyhi salaatu ci xilaafa seydina Omar ibn al dafa de Shaam la ne woon mooy bi ñuy ubbi Shaam ak xilaafa seydina Abu Bakr bi ñuy ubbi Shaam moom foofu la demoon bilaadu Shaam di Syrie muy Syrie bu yaatu googu nag paa tey Syrie gi ñu am am nañu ne moom ci ginnaaw ci bés bés bi nga xamante ne nii ci la seydina abu ubayda amir ibn al génn àddina ci même jour bi la génn àddina ndax ñoom ñoo fa woon lan moo faatoon seydina euh, abu ubayda pour xool ndax fàttewu loolu seydina abu ubayda Aamir ibn al-Jarrah aminu al-umma kooku noonu lan moo ko bokkoon ci al-ashra al-mubashiriina bil janna bokk ci saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al gisoon nañ ne Shaam la génnoon àddina lan moo ko faatoon hmm? nga xalaat aca tontu taawunu amwaas mu ngi génnoon àddina ci pest bi nga xam ne moo xewoon foofu di peste bi amoon Sham te saxaaba yu bari daal dafay génn àddina muy taawunu amwaas peste boobu ñu faat ci saxaaba yi bari woon nañ moom mii am nañu ne ci bés boobu la génn àddina même bés mook seydina abu ubayda ndax pest bi ko faat bi faat seydina abu ubayda moom moo ko faat te ba muy génn àddina mu ngi amoon soixante-sept ans moom seydina shurahbil ibn xasana alkindi aw at-tamimi radiyallahu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala 'aliya al-firdawsi wa mawaahu